alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal arba'iin ba'dal mi'a. wa an Anas radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala lammaa jaa'a ahlul yamani qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad jaa'a ahlul yaman wahum awwalu man jaa'a bil-musaafaha rawaahu abu daawuud rahimahullahu ta'aala bi isnaadin saxiix kon al imaamul xaafidu nawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ci buntu bi ci suñu ñaareelu xadiis ginnaaw biñ ko tàmbalee ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna muy chapitre bu mujj ci kitaabu salaam muy pàcc bu mujj. muy chapitre cent quarante trois téeméer ak ñeent fukk ak ñett ak ñeent fukk ak euh, euh, ñett waaw baabu istihbaab al-musaafaha inda al-liqaa wa bashaashati al-wajhi wa taqbiili yadi ar-rajul banim jeexe rahmatullahi alayhi al-imaam hadis bi ñu njëkkoon a gis euh, moo doon hadis huit cent quatre-vingt-cinq mu ne wa an Abil Xattaab Qataadata rahimahullah annahu qaala qultu li anas li anas radiyallahu anhu akanat almusaafahatu fi ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaala na'am tey ñu war a continuer xadis bi mu ci teg mu ne ba léegi wa an anas muy xadis 886 mu ne wa an anas mu ngi jële ci Seydina Anas mi mu jële woon xadis bi nga xam ne Seydina Qataada moo ko laajoon radiyallahu anhuma mu ne mu ngi jële ci Anas radiyallahu anhu annahu qaala nee na lamma jaa ahlul yaman bi nga xam ne ci la waaye yaman jóge seenu dëkk di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qad dëkk dëgg dëgg digmal ne agsi ne ñëw na ahlul yamani waa yaman wa ñoom awwalu mooy ñu njëkk man jaa ñoo xam ne ñoo fi indi introduire indi bil musaafaha ci nuyoo joxe loxo ñoo ko fi dugal te lu baax la waaw mu ne rawaahu hadis bii de solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud Souleymane Ibn Ash'ath Ibn al Ash'ath as-Sijistani rahmatullah alayhi mu ne bi isnaadin ci tallale boo xam ne bu wér la laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne la sëriñam moo ko ci jiitu woon daal imaamu Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahmatullah ala al jamii' te ku nekk benn bërëb kese nga ko daal imaamu Abu Dawud. rahimahullah mu ngi koy indi ci awwalu kitaabul adab baabun fil musaafaha mu ne haddasanaa Muusaa ibnu Ismaa'iil mu ne nettali nañu Muusaa ibnu Ismaa'iil di al-Minqari al-Haafiz Abu Salama at-Tabuzaki al-Basri rahimahullahu ta'aala mu ne qaala neena hmm? haddasanaa Hammaad mu ne ki ñu nettali mooy Hammaad di Hammaad ibnu Salama ibnu Diinaar al-Basri gën a dëgër ci ñu jële ci Saabit Euh, euh, euh, al-Bunani hmm? Hammad mi imaam Muslim moo ko indil moo moo soloo ci moom parce que dafa ak mokkalam dafa soppeeku woon gu mujj te bon am na ay wax yoo xam ne imaamul Bukhari nag solowul ci moom imam Muslim te bu ko imam Muslim solowee da koy indi ngir dëgëral mbir a euh, euh, euh, général mais moom Hammad mi nga xam ne mais ku dëgër la woon ndax Yahya ibn Ma'in rahimahullah doon na wax ne boo ngeen gisee képp ko gis muy dal ci Hammad di wax ci moom lu dul noonu rek bon kooku ci Ikrima ak Hammad waaw ida ra'ayta insanan fi Ikrima wa fi Hammad ibn Salama fattahimhu ala al-islam waaw <laughs> waaw mu ne boo gisee kenn boroom mooy imaamul jarh wa ta'dil waaw mooy imaamu domaine bi ci wàllu woowu mu ne bu ngeen gisee nit koo xamante ne nii day dugg di dal Ikrima menn mawla ibn Abbaas waaye ak Hammaad ibn Salama koo ci gis muy dal kenn ci ñoom rek xamal ne kooku mën nga koo tuumaal ci ci ci ci ci diineem quoi waaw kon Hammaad ibn Salama Hammaad bële nag moo gën a Hammaad ibn Zayd moo gën a dëgër waaw moo tax moom moom imaamul Buxaari indil na ko xadiis moo gën a dëgër euh, euh, moom Hammaad ibn Zayd kii Hammaad ibn Salama ibn Dinar al-Basri euh, gis nañ ko fi nekkoon ki nga xam ne ku dëgëroon la ci ki nga xam ne mooy Saabit al-Bunaani waaw mooy ki ci gën a dëgër ku jële ci Saabit mu ngi noonee kon euh, euh, euh, ginnaaw loolu kon mu nay xoon Muusaa ibn Ismaayil ci Hammaad la ko jële mu ibn Salama kon rahimahullah al-Basri qaala mu ne haddathanaa Humayd mu ne kañ nettal mooy Humayd du Humayd ibn Abi Humayd at-Tawiil al-Basri rahimahullahu ta'aala Humayd at-Tawiil la siiwe rahmatullahi alayhi Anas ibn Maalik mu jële Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanm ibn Ali ibn an-Najjar al-Ansari dhul udhunayni khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala lamma jaa ahlul yamani bi nga xam ne ci la waa Yaman ñëw qaala la wax rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hmm? qad jaakum ahlul yamani wa hum awwalu man jaa bil musaafaha nii nu ko al imaam indi léegi xoolal imaam Serigne Amal imaamu Ahmad moom dane haddathana ci musnadu Anas ibn Malik mu ne haddathana Abdus Samad mu ne ki ñu nettali ma Abdus Samad di Abdus Samad ibn Abdil Warith ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari at-Tannuri al-Basri rahimahullah qala mu ne haddathana Hammad moom lañ gis sànq ibn Salama ibn Dinar rahmatullahi alayhi an Humayd mooy Humayd mooy Humayd at-Tawil rahmatullahi alayhi an Anas moom lañ gis sànq anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala ataakum ahlul yaman hum araqqu quluuban minkum wa hum awwalu man jaa'a bil musaafaha mu ne boobu yeneen saa ataakum dikkal na leen ahlul yamani waa yaman te ñoom hum kat ñoom araqqu quluuban ñoo gën a nooy xol minkum këyil waaw wa hum te ñoom awwalu man jaa'a ñooy njëkk ñu indi introduire dugal bil musaafaha nuyoo daal di joxante loxo voilà noonu la ko al imaamu Ahmad Eh, daal di soloowe kon ginnaaw loolu li nga xamante ne mooy xadiis bii nii eh, dafa nekk eh, ak lëkkaaleem ak bunt bi ñaareelu njàngat mooy baabu istihbaabil musaafaha waaw inda liqaa sopp gu joxante loxo jamono ji nga xam ne ci ngeen di daje ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane qad jaa waaw lamma jaa ahlul yaman yoneen saa salaam ci la waxe wax ji nit te ñoom ñoo ñu njëkk indi lool ndax biñ ñëwee lool la ñu def waaye yaman bi ñu agsee waaw al iman yamaniya ah <laughs> wal xikmatu al imanu yaman wal xikmatu yamaniya voilà <laughs> yoneen saa salaam doon ko wax ay waaye al imanu ngëm yàlla moom yaman la ko yaman la koje baax waaye sayes yaman la koje baax la la la <laughs> la fekk baax allahu akbar waaw ahlul yaman ahlul yaman wallahi ñu yéeme ñu yéeme ñu yéeme ngoogu léegi euh, euh, bon <laughs> léegi nag ñoom bañ ñëwee noonu dañ doon nuyoo wala yeneen saa nag ne leen ñoom ñooy ñu ngi ñëw de te ñoom ñooy ñëw noonu lañ def waaw hum awwalu mooy al-liqaa nga xam ne bi ñu ñëwee ci yonent bay saa salaam ñu def nii kon loolu di wane yonent bay saa salaam sopp gi nga xamante ne loolu lañ sopp nuyoowee nii li tax mu parce que bu doon ne ñoom li ñu indi noonu euh, daganu euh, dina leen ko wax waaw yaa yu fàttal saxaaba bi moom daanaka nañ ko tudd bi demoon Seydina Muaaz radiyallahu anhu demoon ci réewu ajam yi daal di fay gis ni ñuy nuyoo seen buur yi mu ñëw bëgg koo nuyoo yonent bi alayhi salaam mooy sujóot gi <laughs> yonent bi alayhi salaam ne déedéet loolu daganul ñu koy def waaw mu ne parce que man damaa gis ñee ñu koy defal te yow nag yonent salaam yaa gis ne yey nag ci lool kenn du mu euh, sujootal kenn ku dul yàlla te bu ma doon digal kenn mu sujootal kenn ndaw si laay digal mu sujootal borom kër waaw mais loolu daa daganul ba ma koy digal kenn kon loolu bi gis ne bi ñëwee gis ay waa ajam di def leneen loo xam ne ñoo xam ne du ñuy juli ba mu ñëwee bëgg koo def yeneen sens dana ko déet kon le fait que ñii jóge ne li di ñëw di ko def ba pare mu tagg leen ci lool ba pare ne wa hum te ñoom awwalu man jaa bil musaafaha ñooñu njëkk introduire indi fi li nga xam ne mooy nuyoo noonu di joxante loxo. loolu day wane ne loolu moom cofe kii sopp ga rëy na waaw sopp ga rëy na kon loolu lu am lu am solo la te gis nañ xadiis yi jotaay bi ñu génn li say nan baraa wax da yonent sa yonent bare saa saam dama dajeek yonent saa saam mu nuyu ma jox ma loxo ma jox ko loxo ma ne ko mais yonent saa saam ma foogoon ne lii ziyul ajam la mooy baaxu ñi nga xam ne duñuy jullit la yeneen ci yeneen réew yi yooyu mu ne ñun ñoo gën a yey ci lool loolu dañuy xam ne lislaam c'est pas affaire bi xaaliful yahuda wal majuus xaaliful yahuda wal nasaara loolu mooy loo xam ne day tegu ci sunna waaw waaw moo tax gis nga la <laughs> eh, saxaaba bu waxoon <laughs> waaw yeneen saa salaam ne eh, xaaliful yahuda wan nasaara ak yooyu quoi di tere ñi nga xamante ne nii mooy yahuudi yi nga xam ne dañ ko doon def ba mu jàpp ne bon pour wuuteeg ñoom comme que ñoom duñu euh, seen soxna yi bu ñu amee mbërëg yooyu niñ leen di bàyyee noonu tafu leen noonu niñ doon def waa waaw bàyyi leen parke leen <laughs> léegi ngir ñu man a wuteeg ñoom sax ñun est ce que duñu duñu duñu ñëw nag dak sax sëyeeg ñoom yeneen saa saa mer <laughs> waaw ndax loolu saan euh, bu veut pas dire que wuuteeg systématique goog déedéet waaw waaw mooy il faut mu tegu ci sunna moo tax yeneen saa saam xam ne yow bul gis lu baax loo xam ne eh, ñu dul lay julli ñu koy def nga ne ñun julli ñi mënuñu koo def déedéet waaw moo tax Seynal Bara dafa jaaxle woon ne yeneen saa saam man dama foogoon ne lii nii ziyul ajam la mu ne ko ñun ñoo ci gina yeey waaw gis nga ca woor bésu Ashura bam laajee yahuud ya Medina ñu ne kat ah, bés la boo xam ne suñu borom najjallahu fiihi Muusa waaw fa saamahu shukran lillah ci riwaa imam ahmad waaw bés la boo xamante ne ni suñu borom da cee muccal saydina Muusa alayhi salaam min kaydi Fir'awn ci pexem Fir'awn al moom nag mu ñaan mu kii woon ko ak sa nuux sax najjallaahu nuuxan ak kii woon ba gaalaam ngaa jooyu léegi nag saydina eh, Muusa ñu ñu koy eh, mu wooroon ko ngir sant yàlla ñu itam ñu koy def yeneen saa salaam lan la wax nahnu ahaqqu bi Muusa minkum waaw ñun ñoo gën yeey ci Seydina Muusa alayhi salaam ke yéen yahuud yi di wootewu naan seen ay sëtam gi nag ay ci ci ci nee ngeen ngaay ci yahudisme ngeen nekk ñun jullit ñi moo tax jullit lool la jullit amul benn yonent waaw inna awla an-naasi bi Ibrahim lalladina taba'u hadha an-nabi ak ñi nga xam ne ñoo gëm ànd ak moom ñi gën a yeey ci Seydina Ibrahim alayhi salaam nekkul ñoo xam ne dañuy woo naan ñoom ay ay abrahamis la ñoo alors que newuñ ci l'islam déedéet bokk yahuud yeeg ndawlam ñëpp ñoom ñëpp Seydina Isa jullit ñu ñoo ci gën a yey chrétiens yi waaw c'est pas que ñun bu ñuy wax ci Seydina Isa comme si dañ leen di abbi biir déedéet kooku ñun ñoo ci gina a yey ñoom ak yahuud yeeg ñépp ci Seydina Muusa yeneen bay saa saa ne nahnu ahaqqu bi Muusa minkum ñun ñoo gina a ci Muusa ki yéen après mu digle ñu woor ko ne bu amul qaabil ñëwee dina woor beneen bés waaye boroom bi def jotewu ko kon loolu yëpp pour wanne mooy du euh, wute systématique noonu kese waaw il faut mu tegu li koy canaliser mooy jëfu yonent bay saar saar mooy lim ci apprécier ak lim ci apprécier wul ak li nga xam ne bu dee lu bees loo xam ne amuñu ci teg texte ñu xool li gën a jege ak njàngaleem ñu xam ne lii lu ñuy war a def la wala déet waaw <laughs> waaw loolu <laughs> ah, <laughs> loolu lu am am solo la waaw moo tax léeg-léeg yenn yi mënoo ne systématiquement bon lii dafa xaram parce que ngam jamono yeneen saa salaam loolu amul woon te lii yéeférie koy def dañ naan attention il faut nga xool loolu mooy lan parce que quand même yeneen tibay saa salaam lim ñu jàngal ay base la waaw am na jëf yoo xam ne yu ñu xam la comme li ñu wax noonu waaye am na yoo xamante ne nii ci bàyyi sikkim par exemple waaw oful euh, bi muy wax ngeen wàññi qassu shawarib wa onful liha bàyyi leen seen fikkim yi ñu gudd te ngeen wàññi seen naanu yi seen moustache yi xaaliful yahuda wal majuus wutelee nag yahuudi ak majuus yi loolu dafa leer mais am na yoo xam ne ñoom dañ koy def mu ngi mel ni qadiya bi ñëw sama xel nii mooy mbiru manifestation <laughs> waaw manifestation parce que daa am lu ñu naqar yi ñu génn ci mbedd mi di ko di wane suñu naqar waaw xam nga loolu Euh, am na ci boroom xam-xamul islam bi yoo xam ne dañ naan bon yeneen bi alayhi salaatu salaam bañ demee Makka kat bañ fa newee lu mel noonu amoon na waaw parce que bi Seydina Omar euh, tuubee radiyallahu taala anhu euh, dañu génn waaw ci leen génne dem waa Makka te lool façon manifestation la même bu dee ne bon loolu nekk ci xew-xew yooyu comme niñ ci yàggat woon taxaw loolu am na ci yenn yoo xam ne seen nettali fii maqaal waaye même bu dee ne dëgg la Seydina Omar bi mu tuubee nit ñi dañoo euh, qad a'azza Allahu bi Omar comme li Ibn Mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu mais waxoon nañ la dafa xeex waaw Seydina Omar dafa tuub xeex ba ba ba ba moom xeex la tàmbalee waaw dafa xeex ba sonn toog gaa yi tiim ko waa Quraysh di ko dóori joon di ko dóor ay yi ay kii mu naan leen bu ma amoon keneen rek ku mel ni man rek duma leen ko bàyyee waaye def leen lu leen neex waaw ak gaa yi ñëwee encercler këram bimu tuubee ne dañ koy rey <laughs> waa Quraysh waaw ba Uqbat ibn Abi Mu'ayt daal di jóge na le <laughs> waaw bi Mawlana Sayyidina Umar a ko wax de radiyallahu anhu ne damaa wax sama baay ne ko waa baay mais góor googu bés bi nga bi nga tuubee gaa yi ñëw wër kër ga encer daay dañ ko encercler ne dañ koy rey waa Quraysh ndax lan ndax aslama Umar Umar tuub na radiyallahu anhu <laughs> waaye yow wër kër gi ne Omar moom fokk fokk ñu fokk fokk fokk fokk fokk fokk ñu fokk fokk fokk fokk tey moom ñu wan ko loola ak loola moom tey rek lay lay dem laaxira <laughs> waaw paa bi jóge na le jaar foofu laaj nit ñi ne waaye lu ngeen di def fii lu tax ma gis leen ngeen fees ngeen ngeen wër kër wu Omar gi ñuy fees mu ne parce que euh, Omar lañ bëgg a faat mu ne lu xew mu ne parce que aslama dafa tuub da nee dugg na ci diineem ji diine jii bi bees bi mu ne waaw góor goo xamante ne dafa nangu dafa dafa tànnal boppam léegi yéen lu ciy seen yoon aywa jógaleen bi gars yi nee na mel ni benn mango yoo xam ne wala ay weñ yoo xam ne dañoo nekkoon ci mango boo nit ki ñëw niñ dawe noonu la gars yi ba góor gi wax waxee ndax kilifa la woon ñu gaaw jóge foofu ñoom ñëpp naan ah waaw kooku bàyyi kooku kan la kooku de yal na ko yàlla yërëm mu ne ko mukk yal na bu ko yàlla yërëm kooku mooy sëy naa war na ko lan kooku yéeféer kooku yow Ibn Umar moom xale la ñoo ko mukk laa xafarallahu la yal na bu ko yàlla yërëm kooku mooy Uqba ibn Abi Mu'ayt te pourtant boo ko ci génnoon mais ah, <laughs> xamu ko woon daa xam naa ku baax la woon ci julli mais moom xamu ko woon <laughs> mu ko mukk kooku Uqba sa waay nga naan lan eh, kooku kàccoor <laughs> waaw moo ma ci génne woon waaye kàccoor waaw kon mooy loolu euh, am na ñoo xam ne foofu lañ ko ne ne boo keroog dañu génn bi mu tuubee ñu génn si mook Seydina Hamza ànd ak ñu dem ba ci Kaaba gi mais loolu nettali boobu lees di seetaat da cee am bu baax a baax bon bon euh, loolu par exemple euh, buñ soit ñi ñuy tegtaloo lool ne lool cosaan da ci léegi wala buñ dàqee loolu mooy loolu dañ koy gis nga xam ne en Occident États-Unis Italie en Espagne Allemagne France yooyu géew réew yooyu Canada bu ñu amee lu leen nekk ñu génn def ay manifestation te léeg-léeg dina tax lu injustice bi xew nguur gi di ko doxal wala ñoo yooyu ñu nguur googu sax ñu jëli leen ay croisé nangam ak nangam waaw daal di manifester comme ni mu xewee Bangladesh bu yàgg <laughs> waaw ba jële fa premier ministre ba nga xam ne wal iyaazu billaah ñoom ñëpp ay jullit lañ waaye li mu faat ci bakkan bari na iyaazu billaah waaw léegi nag est ce que tegu na ci yoonam tegul loolu loolu lépp allahu taala wallahu taala alam <laughs> mooy par exemple lu mel noonu est ce ki danaan bon loolu amul woon temps salaf yii doonu ñu masuñoo gis yoleen saa salam loolu ma woon a am temps salaf yii fan ngeen mas a gis ñu génn di manifester loolu la am kon nag manifestation xerem hein affaire bi loolu façon <laughs> façon kii la quoi aller vite au besogne en besogne la quoi waaw loolu mooy aller vite en besogne il faut faire doucement waaw mooy dégg naa Cheikh Ibn al-Uthaymin gaa yi laajoon ko ci yi mel noonu quoi <laughs> waaw yi mel noonu mu naan bu dee ne comme réew Occident yi eh, bu dee ne ñoom mënuñoo jot seen àq ñoo xam ne dañ leen a jëlal seen àq te mënuñu soo jot comme jullit ñi lay wax bien sûr ñoo ñoo ko xal seen àq wala injustice ak tooñ ñu leen war a teg te loolu moom dafay dox foofu mooy boo ko fa defee loolu man naa tax gaa yi reculer loolu kay loolu kay lu baax lay doon waaw loolu lu baax la waaye bu dee réew yi nga xam ne xamuñu yooyu comme réew jullit yi nga xam ne jotuñu koo xam boo ko fa xasee dugal mën nañ ay ay ay ay trouble waaw loom lu mel noonu la wax euh, rahimahullah lu mel noonu ci résumé waxam euh, pas mot à mot mais euh, globalement parce que ma ko gisee euh, vidéo bo ab vidéo la woon sax ñu ko doon laaj a ah, Cheikh Ibn al-Uthaymin euh, rahimahullah ah, <laughs> ah euh, muy wax lu mel mooy loolu par exemple boo gisee ne yow bon lii da xool objectif bi waaye tamit est mu ngi ci cadre boo xam ne lislaam nangu na koom déet waxuñu nag buñ koy def góor ñi jigéen ñi jaxasoo boobu cadre boobu moom taxul ñuy wax mais loo xam ne gars yi bu koy def dinañ respecté affaire yi respecté dans les normes de la charia même bu dee ne ay yéefir ñoo ko kii ñoo ko def yow boo ñëwee nga nekk fa nga xamante ne li nga xam ne moo ci moom la sa diine nangu loolu du loo xamante ne nag naan comme que ay yéefire manifestation non man déedéet parce que mbiri dafa am yoo xam ne justice la tudd ñëpp ci yam jullit ou pas jullit dafa am fitratallahi allati fatara an-nas alayha dafa am ay principe yoo xam ne borom bi moo ko mooñaale doomu aadama yi loolu nag bu dee ñoom muy dëgg nekk gis ak njub wala li nga xamante ne mooy justice waaw gis ñu ñuy tooñ di leen néewal doole waaw comme palestiniens yi suñu mbokk yi rax yal na borom bi jàppale leen loolu nga gis ñi nga xamante ne gëmuñu dara ate di ci sonn di manifester ak yooyu loolu yow mënoon a jullit ne loolu da loolu baaxul sa xorom nangam nangam duma ci dem loolu tamit waxoon nañ ci fii ci Riyad bi ne bu ñu gisee loolu loolu bu ñu ko waxee. ne loolu man nga cee bokk ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ci la lam waxoon ne man de eh, eh, woo nañ ma eh, shahadtu man fekke naa fii bayt ibn Judaana daar ibn mooy kër ibn Judaan nga xam ne moo doon magum Quraysh temps yooyu ak tay mii bokkoon bokkul ci Seydina bu Bakr ñoo bokkoon nit ci waa Quraysh mu ne fekke naa fa pacte boo xam ne ku ma ko woowoon te lool mooy laata borom bi di ko yónni officiellement ci biir nit ñi Eh, loolu noonu mu ne fekke naa ko foofee buñ ma ci woowoon ci l'islam de dinaa xuuju waaw mooy loolu noonu bu doon daa anaat xewaat mu yonentaa salam commencé di woote it dina dem fekke loolu te ñooñu gëmu woon dara ñii ay xërëm lañ doon jaamu kon lool nga xam ne ci kon mooy man fekke ci yooyu koy manifestation xeex injustice xeex loo xam ne du yoon waaye ay yoo xam ni pays yoo xam ne dañuy noggatu leen pays di jàpp ne ñoom ñoo leen moom comme ni Russie yi defoon Ukraine voilà ak yu mel noonu ak malgré bon après man nga am na na discussion est-ce que kat moo tooñal yooyu loolu allahu alam waaye daal bëgg koo teg ci ni ñun daal euh, réew mi yëpp ñoo ko moom alors que muy réew moo xam ne xamoon nañ ko mu leer ba am président am lépp nga bëgg a ñëw jël ko benn jour loolu ku ko gis ci biti xam ne lii du yoon yu mel noonu ak jullit di ci dox ngir euh, tooñ boobu dañ loolu man nga koo jële fii waaw léegi nag si tout tout ça est dit tamit ñëw ñi nga xamante ne nii ñoom dañu ne ñun daal gisuñu woon yeneen saa salaam loolu di am gisuñu woon salaf yi di ko def gisuñu woon nangam ak nangam kon loolu ñun du ñu ci fekke te loolu sax benn ba ne loolu daa xaraam loolu seen vision la. kantaan nag bëgg ñëw ba jàpp leen ay nit lañ yoo xam ne di leen wax lu ñaaw comme ni ma ko déggee fii ci yenn mosquée yi fii ci euh, ci France. ñenn imaam yi ni ñu leen di dugge comme si ñii daal euh, di leen jàppe ay moyen ay yoo xamante ne nii walla dañu kii di wax wax yu ñaaw ci loolu tamit yu ñagas ci endroit seen façon seen mbokki jullit yooyu loolu it jaaduwul waaw ndax xilaaf la ñoom li ñuy wax am na am na noo koy déggee même bu dee ne vision la bu courte mais quand même ah, euh, lu tax nga bëgg ñëpp gise ni yow mais bu leen neexee waaw mais mënoo ñëw sa vision bi ñëw bëgg nag tous les vendredis nga bëgg ñëpp par force nii lañ ko war a gise quoi dañoo war a def nii waaw dañoo war a voter ji mooy mooy c'est le même souci bi am ci wàllu vote est-ce que nekk ci Europe est-ce que damaa war a voter bokk ci vote yi wala déet loolu wax nañ ci waxati ñen loolu li gën a dëgër mooy da ngay participer ndax a axafu axafu dararayni waaw ak tamit boo gisee ñaari moo ñaari yu baaxul nga tànn bi gën a woyof ak ñi nga xam ne mooy intérêt jullit ñi fa moo gën nga bàyyi noonu ñuy defee sa kaw loolu yëpp biñ daaw biñ ko waxee ñi nga xam ne dañuy jàpp jël ay ay alxuraan yoo xam ne ci la ñuy tegtaloo wa man lam yahkum wa man lam yahkum bima bima anzala Allah waaw képp koo xam ne wàcce attewul li yàlla wàcce ñoom ñooy nangam nangam yooyu alxuraan di wax ñu dajale ko ñoom ne looloo tax jàppuñ ne lii ban nañ ci bokk ba ne laal daa xaram ne seen vision la. mbiru xam-xam la man nga ñëw waxtaan ak ñoom wan leen ne bon loolu de dëgg la waaye lii leeral leen mais mënul ñëw nag di leen traité ay comme des énergumènes walla yaa billah déedéet déedéet bàyyi leen ak nga ñëw kii fexe leen convaincre boo ma ne ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana defal loolu waaye nag bul ñëw di leen traité de comme si ñii walla ñoom walla ay moyen âge lañ nekk nga dégg kàddu yu mel noonu loolu jaaduwul jullit di ko teg ci moroomu euh, deru jullitam boo xamante ne ni moom li mu def dane man lii de damaa xool ci alquran ak sunna gisuma ko ci d'ailleurs sax alquran dana képp kuy àtte woo loo xamante ne yàlla wàccewu ko te démocratie moom la yàlla wàcce nga ne déedéet moom moom moom vision moom la xamlo waaw waaw ñoom Cheikh Al-Utaymin nii rahimahullah maa ngi gis benn vidéo tam mu ko doon wax ci wàllu gars yi doon ko kii ci wàllu vote biñ ko laajee loolu comme ay Amérique ak yooyu vote yi am waaw mu mu tegtaloo comme ni comme rek biñ ko fi wax liñ tegtaloo woon xulibatu ruum yeneen saa salaam jullit ñi dañoo ñëwoon daal di euh, bëgg chrétiens yi gagné te chrétiens yi ñëpp xam nañ ne ñoo naan salisi salaasa ñoo naan honneur bi Pierre bi fils et du saint te pourtant julli ñi ñoom lañ bëggoon ñu gañe ñi nga xam ne ñooy Kisra waa ñiy jaamu ay ay ay ay safara su sell est ce que le fait que ñoom ñu bëggoon ñoo ñu gañe ça veut dire que dañoo d'accord yeneen saa salaam ak saxaabaam yi radiyallahu dañoo d'accordoon ci lépp lu euh, yi nekk mooy di wax ay euh, Seydina Isa wal iyaazu billah doomu yàlla dañ ci d'accordoon te pourtant ñoom lañ bëggoon ñu gañe ay façon la loo xam ne mën nga tax nga ci loolu daal di ciy layale sa sa mbir ne vote baax na. waaye nag ki nga xam ne gisewul mbir yi noonu mënoo ñëw nag force ko nag ne ko par force ni nga war a gisee voilà yéen ay yóbbal ngeen yéen ay nangam ngeen ngeen def faction ci jàkka ji alors que c'est mais mooy daal xol daa war a yaatu quoi waaw ñu xam ne lii xam-xam la quoi du ay fo xam-xam la te tamit wuute daa am alxilaafu mu'tabar waaw même bu dee ne du xilaaf bu kii noonu mais mais respecté leen loolu xam nga cay aay rek ko te ah waxewuñ seen bakkan noonu kese seen ay aaya lañ ko teg waaw même bu dee jàpp nga ne juum nañu ci ni ñu dégg aaya yi mais fexe leen convaincre boo ko manul nga xam ne ah yàllaay convaincre ku ne yàlla mooy dugal ak convaincre eh, lay tax nit ki convaincre yàllaa koy def nga ñaan waaye nag jarul di di di waxante ay wax yu ñaaw wax yu ñagas walla léegi nga leen di xeelu waaye di leen jéppi ay ñoom diw nangam ak nangam ñooñu si sinon bu ñu bëggul nañ quitter la France il quitte la France nañ dem nañ dem ailleurs voilà yow yaa leen di quitter la France yaa leen fi indi ba leen di wax quitter leen buñ fi waree quitter ñoo xam nañ kañ lañuy quitter ak nuñ koy defee mais c'est pas toi c'est pas à toi de leur dire ça waaw ah, wal iyaadu billah kon nag nañ yaataw xol yi ko wax waa yamana gi waaw ñu dikkaat suñu hadith ah, bi déggoo li kii wax riwaay imam ahmad bi allahu akbar waaw ataakum ahlul yamani wa hum araqu quluban minkum ñoom dañoo gën a nooy xol ki yéen waaye nañu nooy xol waay <laughs> nañu nooy waay nañu nooy waay ci suñu kanamu mbokk yi eh, kon lii lépp day wane ne lu ama am solo lu day wane kon hadis bi buñ ñëwaatee sopp gu ñu sopp li nga xamante ne mooy musaafaha inda liqa comme ni waa yaman ñii bi dikk yonent bi saa saa wax ko di ko wax saxaabaam yi radiyallahu anhum kon nag ki kaw noonu